wa sahbihi wattaabi'iin wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmi ddiin amma ba'du fa yaquulu al-imaamu al-haafidu shaykhul islaam muhyiddin abu zakariya yahya ibnu sharafin an-nawawiyu ad-dimashqiyu ash-shaafi'iyu rahmatullahi alayhi fi matni al-arba'iin an-nawawiyya fil axaadiisi saxiixati nabawiyya alxadiisu saadisu wa salaasuun an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabi dunyaa nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yawmi alqiyaama wa man yassara ala mu'sirin yassara allahu alayhi fi dunya wal aaxirati wa man satara musliman satarahu allahu fi dunya wal aaxirati wallahu fi awni al abdi ma kaana al abdu fi awni axiihi wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala allahu lahu bihi tariqan ila aljanna wama jtamaca qawmun fi baytin min buyuti illahi yatluuna kitaaba allahi wa yatadaarasuunahu baynahum illaa nazalat calayhim assakiinatu wa gashiyatuhum arrahmatu wa haffathum almalaa'ikatu wa dhakarahum allahu fi man 'indahu wa man batta'a bihi 'amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu rawaahu muslimun bi haadhal lafzi rahimahullah kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ne ci ñeent fukk hadiis yi ñaar yi mu indi ci matnul arba'iin muy ci 42 xadis yi mu nañu bii nag muy indi mooy a xadisu a bi nga xamante ne nii as-saadis mooy juróom benn wa salaasuun ak ak fanweer muy fanweer ak juróom benn an abi hurayra xadis bii mu ngi koy jële ci bàyyi muus mu ndaw mi di sayyidina wa mawlaana xaafizu saxaaba abu hurayra radiyallahu taala an nabi muy jële ci sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala kene moom de nee na man naffasa an mu'minin kurba képp koo xam ne dafa teggil an mu'minin wóllif way ngëm yàlla wa ab jullit kurbatan ab njàqare bum ne ay xat-xat yoo xam ne moom la nekk ay problème yu rëy yoo xam ne min kurabi dunya ci yi nga xam ne ñooy teg jullit bi ci njàqare ci àddina bi képp koo xam ne yow sa mbokku jullit fexe nga ba li nga xamante ne tartar yi nga xamante ne nii ñoom la nekke moom nga fexe wuññil ko ko ah kooku la de mu ne waa ji def loolu la de nga xamante ne nii moom moo teggil ki nga xamante ne nii mooy jullit mbokku jullitam tax ba li nga xam ne metti yim mu ne woon problème yu ruuy njàqare yu ruuy yow nga fexe ba teg teggil ko ko ci nga xam ne ñooy problème u njàqare àddina bii dund gu jege kii nga doya kooku de na ko leer ne waa ji def loolu nafasa allahu an borom bi dina ko dindil teggil ko kurbatan mooy njàqare min kurabi yawmil qiyaama dina ko teggil njàqare ci njàqare yu bari yawmal qiyaama yi naroon a dal ci kawam bés bés pénc borom bi dina ko teggil moom wa man yassara ala mu'sir te képp koo xam ne yombal na nit koo xam ne daa nekk ci jafeñ-jafeñ nga xam ne comme koo xam ne danga nga koo lebal xaalis waaye nag boo nekk na ci difficulté ngir fay voilà mooy du daa tey di di di di di di la tawloo waaye dëgg yow xam nga ne dëgg dëgg waa ji de toute façon instant bii nii mu ngi liggéey de wala mu ngi jéem lu ne waaye amul lum la fay nga xam ne ah kii kat nekk na ci jafe-jafe voilà il n'est plus solvable voilà affaire yi tar na ci moom nga bañ foo foo ko gis di ko fàttali affaire bi wala di ko topp naan ko saay fay ma sama xaalis bi ci biir nit ñi déedéet déedéet ndax xam nga ne daa nekk ci njàqare bu ko dolli njàqare ci loolu ba tax mu lay daw ci mbedd yéeg fu nekk déedéet mu ne wa man sara képp koo xam ne yombal na de ala moo sirin ci koo xamante ne daa nekk jafe-jafe bam nga moom nga fay wala mu am lum la war a jox waaye manatu ko doo xam ne yow sa àq mu ne kooku de yassara allahu fi dunya ki defal loolu mbokku jullit de mbokku jullitamam mi nga xam ne daa nekk ci ay torof torof ci ay jafeñ-jafeñ mu yéex ko ne ko ah garaawul bàyyil ba man rek voilà garaawul yow loolu bu ci sa xel sax dem voilà fii moom ñun ñépp a yem fii mun a tay mbir mi yow la dal ëllëg man na maa dara man na dal keneen it affaire bi mooy loolu la watil kay am xanaa nga fàttali ko yu mel noonu bu borom bi wax ne daal bés yi daal ñu ngi noon nu daawiluha bayna nas ñun ñoo koy jàllar bi diggante nit ñi mooy fàttali yu mel noonu yombalal ko nekk ci difficulté ci ay coono de nekk ci ay xat-xat manu la fay wala amul manatul daa nekk ci ay xat-xat ay méttit yassara allahu alayhi borom bi tabaraka wa taala dina yombalal ca kaw waajoo jële fi dunya ci àddina wal axira ak bés bu mujj ba mooy fii ci àddina ki def lool moom moom borom bi dara warul moom moo engagé wu ne ci def lool mbokku jullitam mbokku nitam sax nga xam ne kii ah wa monsieur mii de ah monsieur njaay mii de mooy même bu dul jullit sax yow daal di woon nga koy lebal waaye nag gis nga ne maratu la fay nga koy nga ko nga nga jéggal ko ba kera mu koy man mu ne ki def loolu rawatina nag bu dee jullit la ko def kooku de na leer ne kooku ah yassar kooku yassara allahu alayhi borom bi dina ko woyofal ay mbiram ba ëllëg yow fi dunya fii ci àddina d'abord mbiram yii borom bi moo ciy dugalug yombu yomb wal axirat al axira wa man satara muslima te képp koo xamante ne nii suturaal nga li nga xamante ne nii mooy ab jullit way wommatu nga gis ko mooy koo xamante ne mu def na loo xam ne bon bàkkaar la waaye nag bëggul woon nit ñi gis ko yow boroom bi nattu la nga gis ko loolu nattu la ngir nga gis ko ngir nga dem di ko yoole de di ko diwil nga ci média yi naan i gay xaayén nga wax yow sawaay gn scoop sawaay nekk benn corbeau ci prix amoo sax personnalité ñëw dem ci euh, journaliste yi wala façon faux journaliste yi wax leen ko ñu gaaw nag gaaw bindu ko waaye ne oustaz diw wala wax yow diw ministre diw wala député diw te loo xam ne yow leer na ne lii bëggul woon koo gis borom bi nag daf laa natt wan la ko ngir xool yow ana nan ngay doxale voilà kon nag mu ne waman satara képp koo xam ne suturaal na musliman ab jullit de satarahullah mooy nga nga gis ko ci lu dul noonu waaye nga muñ ko nga nga nga muñ daal di koy suturaal bañ koo wax kenn bañ koo divulguer mel ni gisoo ko nga mel ni sax gisoo ko fexeel def mel ni gisoo ko même bu gisee ne gis na ko yow na yem ci diggante yow ak moom waa tam ko doon seqal bu dee ñett ñetti nit lañ wala ñaari nit wala moom kese sax voilà yow nga téye ko te yàlla kese tax voilà mais nag à condition que waajooju mu bañ a nekk koo xam ne moom la ko fekk muy def boo ko suturaalee mooy day toj dëkk bi voilà mooy koo xamante ne nii moom ndeketee yoo gaa yi faatu fan yii yépp. waa saa buñ xëyee ne way guddi démb de biig biig am na kuñ faat sa yow nga bett waa ji muy rey nit nga toog naan dama koy sutura ah non non non non ci droit kooku da ngaa war a dem ci fa nga xam ne ñooy autorité yi ñi nga xam ne nga nga déful ga ko ngir ñu teg ci moom loxo ndax yu bonte gi nga xam ne moom la nekk di ko def di faat ba kani nga toog naan dama koy suturaal waxuñu lool de mooy bàkkaar yoo xamante ne nii comme waa yoo xamante ne nii da nga koo romb fee voilà moom day nëbbatu quoi voilà dugg ci baar bi jënd benn butéelu sàngara daw dem quoi yow kooku yow te te te li ñu doon xoolee rek yow nga gis ko kooku suturaal ko voilà bàyyi bu nekk nag ii daw sawaay dem ci mbooloo ni léegi fu ñuy waxa naan ah yéen sawaay yéen yéen na ko xamul sawaay <laughs> de moom li ma xam ci moom bu ngeen ko xamoon wallahi dootu ngeen ko tudd di wax lu baax di ko tudd lu ko yaa ngi def lu ñaaw yow <laughs> allahu akbar ñooñ façon yooyu lañ lay wax satarawullah wala nga gis benn ndaw soo xamante ne nii ku baax la ku ku sangewu la waaye nga romb ko fenn foo xam ne def na fa erreur nga ñëw di ko divulguer naan ah eh, ñii ay caay caay lañu seen mooraay yi seen ginnaaw mooraay yi ak caay caay kese man li diw <laughs> bu ngeen xamoon li ma xam loolu yëpp yaa ngi def bakkaar bu rëy yooyu lañ lay wax nga suturaal lu mel noonu kon nag waman satara muslima képp koo xam ne dafa suturaal way jullit dee satarahullah borom bi tabaraka wa taala mi nga xam ne moom moo ci nga xam ne moo yëddu te mooy gis li ñu nekk ci caay-caay guddee bëccëg kooku de moom dina la satarahullah borom boobu dina ko suturaal fi dunya fii ci àddina du wuññi sa sa sutura de képp koy divulguer ku nekk di wuññi suturaam yow am nga loo xam ne bëggoon nga ku la ko nëbbal ci bon yooy def yoo xam ne boo bañee nag borom bi wuññi ko ci devant tout le ñépp yëg ko yow boo gisee sa mbokk jullit ci yu mel noonu na ko ko nëbbal koy ku nag koo xam ne kon suturaal na jullit satarahu allahu borom bi tabaraka wa taala dina ko suturaal fi dunya ci àddina bu jege ñi wal axira ak bés mu wallahu borom wa taala fi awnil du dañ di nekk ci dimbalal jaam bi maakaana fekk rek jaam maakaana al abdu maakaana fekk rek jaam bi mu ngi nekk fii awni akhihi di nekk ci dimbalu mbokkam mooy nit moom foo nekk ci sa dimbalu bopp xamal ne borom bi moom mu ngi lay dimbali voilà mooy loolu boo dimbalee sa mbokk sa mbokk nit nit kese rawatina nag jullit yow borom bi moo lay dimbali te borom bi dimbali est kookale kon nag mu ne wa man saraka te képp koo xam ne soobu na tariqan aw yoon yaltamisu di fa làmb fiihi ca yoon woo wala di fa ut di fa chercher ilman xam-xam tax mu daal di soobu ay yoon soobu yoon nag dugg ci aw yoon daal di taal otoom walla jël paasam wala dox tànkam ngir dem daal di jàng ci mag majlis dina way majalis benn góor guy jàngale xam-xam sàngam wala benn jeune boo xam ne maa mag waaye moom la boroom bi def xam-xam sàngam moom moo ko ma nangu di dem këram di jàngi ngir xam-xam boobu ngir borom bi tabaraka wa taala kooku mooy ki nga xam dafa sóobu yoon waaye nga toog sa kër nekk ci internet bi connecté wu di jàng xam-xamu diine boo xamante ne nii da koy jàng ngir sa ngir sa borom loolu it yow yaa ngi ci yoon kooku moom wan salaka képp koo xam ne soo mën a tariqan aw yoon mooy yoon yi du yoonu tànk kese ak yoonu oto avion de déedéet nga toog sa kër mu joxala yitte ay dars yoo xam ne ñu ngi am Makkatul Mukarrama mu ngay am fa nga xamante ne nii mooy Grand Yoff wala mu ngi am fii ci Lyon wala mu ngi am fi nga xamante ne mooy Norvège wala fi nga xamante ne mooy Johannesburg mais yow man nga connecté wu bu jaree bu dee sax ngay fay nga fay wala bu nga fay boo ko man nga ko nga fay ngir am xam boo bële wala bu dee nopp wala nga ne wa feekat dégg naa ne am na conférence boo xam ne foofu man na thème bi de man na naa yee xam-xam nañ fay wax wala fee am na dar suñu fay def ma daal di dem yooyu noonu wala ma toog sama biir connecté wu loolu yow yaa ngi nekk koo xamante ne soobu yoon woo xamante ne nii mu ne ko nooman salaka képp koo xam ne soobu na tariqan aw yoon yel tamisu di fa làmb di fa daj ngir ame fa fii ka yoon woo wala ilma xam-xam boo xam ne xam-xamu diine boo xam ne bu dee di séparer l'essentiel mooy lan bële c'est dëgg la xam-xamu diine moo gën a màgg waaye bu dee ne xam-xam yi nga xam ne ay médecine yooyu nga xam ne dañ koo soxla loolu ay ak tibbu nabawi nga alam loolu loolu loolu bokk ci waa même université bi nga dem di jàngale kii quantique façon yooyu ay les mathématiques ak yi nga xam ne yooyu ay géographie yooyu yow yéeneel nga def ko ngir sa boroom léegi boo ko defee yow kooku it da ngay am loolu voilà même bu dee ni bële moo gën a tax ñuy wax bu diine bi waaye kii it ci la ndax l'islam amul ay lieu profane ak ay ay affaire wala xam-xamu profane xam-xam loolu toutes les sciences taala ci yàlla lay tukkee te ci moom la ñuy dellu kon mu ne ko nooman salaka képp koo xam ne su mun a tariqan aw yoon yaltamisu di fa ut di fa ngir dajaba fii ca yoon woo wala di ko naan maa xam-xam fahalallah borom bi tabaraka wa taala di dina ko yombal lahu ñeeltu ko bii ca sóobam boogale ca yoon wam woo lële tariqan yoon woo xam ne ilal janna wu koy yóbbu directement aljana wamajtamaata du dajaloo qawmun am mbooloo fii baytin ci ab néegu yàlla yi mooy lan mooy masaajid yi mooy jàkkaam yi genn ay nit duñu dajaloo ci benn néeg ci benn jàkka ci néegu borom bi tabaaraka wa taala yatluuna kitaaballah ñuy ànd di jàng téereb yàlla bi lool mooy wane ne lii gis marocain yi di ko def rahmatullahi alayhim ci seen jàkka yi di def benn kuréel di jàng alquran loolu sunna la voilà moo tax sax ku mel ni loolu sax waruñu ko na al imam an-Nawawi bi muy sarah bi ci sahihu imam Muslim ibn al-Hajjaj rahmatullahi alayhima mu ne lii day wane ne loolu noonu di dajaloo di jàng alquran ci jàkka loolu sunna la te loolu mooy suñu mooy suñu mazhab mooy mazhabul jumhur rahmatullahi alayhi même bu dee jëlee nañ ci imam Malik mu ko waaye loolu noonu mooy li gën a dëgër mooy li nga xam ne moom la hadis bi wax ne yatluuna mooy ñoo xam ne dañuy dajale bàctamaagoon du dajaloo qawmun benn mbooloo fii baytin ci benn néeg min buyutillahi ci néegu yàlla yi yatluuna kitaaballah di jàng téereb yàlla bi wayta muy alquran way na daara suunawu ñu koy jàngante di di dimbaliwante ci xam beeg compréhension bi walla toog bi def ay yooyu day duggaale ci tafsir yeeg yooyu di waxtaane tafsir yi di dugg ci li nga xam ne maanil qur'an ak yooyu maanaay al qur'an ak tamit ni ñu koy jàngee ak ni ñu koy prononcer yi nga xam ne tajwid baag yooyu ak ni nga xamante ne nii noonee gëdd bi mu am ak compréhension yi ci am ñu koy jàngalante seen biir baynahum illaa ludul ne nazalat alayhim as-sakina ludul ak dal dina wàcc ci seen kaw borom bee koy wàcce de wa xashiyatuhumur rahma yërmande borom bu tabaaraka wa taala daal di leen wër wa haffatuhumul malaayika balaa kay ñëw daal di leen muur ak seen laaf yi wa zakarahumullah alayhimu salaatu wassalaam wa zakarahumullah borom bi tabaaraka wa taala tudd leen di leen puukare woo fii man inda ña nga xam ne ñoo nekk fa moom di malaaka yal muqarrabuuna ya ko jege di leen wax xool leen sama jaam yi rek ci jaamu yàlla ñi nga xam ne moom lañ nekk di tudd sama kaddu di ci di ci di ci di ci di ci jàng di xool nan lañ koy comprendre rek ku nekk mën cee dimbali sa moroom ñu koy jàng waman batta bihi amalu képp koo xamante ne nag daf koo yéexe amaluhu ay jëfam mooy yow da ngaa da ngaa gàttañ ci sa jëf yu baax jëfoo lu baax nga toog voilà léegi nag taw ko fan mais waay waay man daal comme que man daal di wéy saa maam di wéy saa baay wala ci askan wi ma bokk ay shérif lañu wala ñoom ay sëriñu di waleen jur man ci ñoom laa kooku mu ne waman bataa képp koo xam ne yéexal na ko de bihi amalu mooy ay jëfam moom moom moom dafa gàttañlu ba jëfewul jëf yu baax yi toog mu ne kooku nag na ko leer ne lam yusra bihi nasabu mooy ne du ko gaawal ca daraja yu kawe yi nga xam ne nit ñi jëf-jëf yu baax askan wi mu bokk du ko fa gaawee voilà mooy loolu xam nga wax na ca saar bële te zaariyaat mais ñi nga xam ne walladiina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum bil iimaan alhaqnaa bihim dhurriyyatahum wa maa alatnaa min amalihim min shay loolu noonu mooy ne ñooñu dañoo nekkoon ci lu baax nit yaa yi nga xam ne dañoo gëm yàlla bi ñu gëmee yàlla léegi nag seen njaboot ñëw seen ginnaaw wala sax seeni seeni sët seeni maam wala seeni baay gis ne ah seen doom jiikat ku góorgóorlu la ñoo ko mag fuuf ba léegi nag waaye gis nañ mu nekk ci yiw ñoom ñu def yiw ngir mel ñi moom même bu dee moo leen moom ñoom seen sët la wala seen doom la kooku noonu mooy bu dee ñoom sax dabuñu ko mais def nañ ay effort def nañ lu ne góor-góor lu nañ ngir def ni moom ngir am xam-xam bi mu am te yàlla tax di ko jëfe te yàlla tax mu ne ñooñu noonu seen njaboot wala seeni maam topp leen ci loolu yee yoon wu baax woo wële nga xam ne moom lañ ne woon bu yawmal qiyaamee ñu borom nee na damay jël ñenn ñi nga xam ne àgguñoon te dara yaay ñeneen ña leen boole leen même lenn ci ñoom kon nag loolu parce que lu tax ñooñu dañoo nekk ci yoon wi voilà alors que kii li yonent ma lay saa saam bi wax man batta bihi amalu mooy ki nga xamante ne nii ki nga xam ne batta daf ko yéex a bii ñoo amalu day jëfam mooy moom deful dara dafa gàttañ lu toog ne moom du def lu baax du julli du woor wala boog bu ko dëkkalee rek la fay def parce que moom daal mooy sëtu diw moom boobu nag après dara ya nga xam ne moom la maamam ja newoon ci lu baax ak ñu baax ñi moom loolu parce askan sàngam la bokku léegi moom loolu dina ko fa jëmee yonent la saa saa nag loolu la ne du demee noonu voilà loolu du demee noonu da nekk ci yoon voilà boo nee ci yoon yow man nañ laa repêché mais woo ci yoon wi di fontu bàyyi yu baax yi doo ko jëfee kooku na la leer la yam yusri bihi du ko gaawal ca yu yëf yu baax ya ca daraja yu kawe ya nasabuhu li nga xamante ne nii mooy askan wu mu bokk mu ne xadis bii de rawahu solo na ko muslimun al imaamu muslim ibnu al-Hajjaj rahmatullahi alayhi bi hada al-lafz ci kaddu gi nga xamante ne moom ngeen dégg ma indee ko nii man al imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi kon nag insha allahu taala xanaa rek nag ñu yem nii ndax hadis bi ci tegu dafa xaw a gudd voilà dafa xaw a gudd wala wala rek ñu jël ko comme que 18 la waaw ñu jël an al imam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne al hadith as-sabi'u wa thalathun an ibni abbasin radiyallahu anhuma an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fiima yarwi an rabbihi tabaaraka wa ta'aala annahu qaala inna allaha kataba alxasanaati wassayi'aati summa bayyana daalika faman hamma bixasanatin falam ya'malhaa katabahaa allahu indahu xasanatan kaamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha allahu indahu ashra xasanatin ila sab'imi'ati da'fin ila ad'aafin kasiira wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha allahu indahu xasanatan kaamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha allahu sayyi'atan waahidatan rawaahu al-Buxaari wa Muslim fi saxiixayhimaa bi haadihil xuruuf rahmatullahi alayhima fanzur ya axi waffaqani allahu wa iyyaka ila azimi lutfillahi ta'ala wa ta'ammal hadhihi al-alfaz wa qawluhu 'indahu isharatun ila al-i'tina'i biha wa qawluhu kaamilah lit-tawkid wa shiddati al-i'tina' wa qala fi as-sayyi'ati allati hamma biha thumma tarakaha katabaha allahu indahu xasanatan kaamila fa akkadaha bi kaamila wa in amilaha katabaha allahu sayyi'atan waaxida fa akkada taqliilaha bi waaxida wa lam yu'akkidha bi kaamila fa lillahi alhamdu wal minna subhaanahu laa nuxsi sanaa'an alayhi wa billahi tawfiiq kon al imaam an-Nawawi rahimahullahu taala mu ne alxadisu saabiu wa sanaasun muy xadis bi nga xamante ne mooy as-saabi'a mooy juróom-ñaar wa sanaasun teg ci fanweer fanweer ak juróom-ñaar mooy xadis numéro 37 mu ne an abdi an ibni abbas mu ngi koy jële ci mawlaana di doomi abbas ibni abdallah radiyallahu anhuma an rasulillah muy jële ci yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi di ndawal yàlla li subhanahu wa ta'ala fii maa yarwi ci li nga xam ne moom yonent bi ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam mu ngi koy soloo di ko jële an rabbihi jële ko ci boroomam tabaraka wa ta'ala kawe na barkeel na te kawe na te yéegut annahu qaala ne boroom bi nee na inna allah dëgg-dëgg borom bi mooy di moom boppam kataba bind na alxasanaati li nga xamante ne nii mooy yu yiw yi yu baax yi wassayiaati bind yi nga xam ne ñooy yi nga xam ne ñooy yu baaxul yi moo tax dogal moom lu neex ak lu naqari yu baax yeeg yu bon yeeg yépp yooyu yëpp borom ko bind voilà wuteeg ñi nga xamante ne nii ahlul bid'a wal ahwa yi nga xam ne ñoo naan non non non non non ah ci façon yooyu non yu ñaaw moom non non ba Allah loolu loolu demewul noonu lii dafa leer summa bayyana dalik kon borom bi moo bind li nga xam ne mooy yu yu yiiw yi moo bind safaanu yiiw yi mooy yu ñaaw yi nga xam ne yu baaxul yi summa bayyana daalika ginnaaw gi mu leeral ko fa man hamma képp koo xam ne am na yéene daal dinay jublu bi hasanatin bëgg a def loo xam ne yiw la falan ya'malha bëgg a def yiw waaye jotu koo def comme nga ne waaye man de bëgg naa dem seeti diw waaye sama benn mbokk waaye jotu koo def falan ya'malha defu ko katabaha Allahu indahu hasanatan kamila waaye yéeneem googu rek tax na katabaha Allah borom bi da koy bindeel ci yéeneem googale indahu fa moom hasanatan ab yiw boo xamante ne tuyaaba kamilatan bu mat sëkk lu rafet da mat sëkk wa in ham na bu dee ne daa am yéene fas yéene bëgg bihaa mu bëgg a def loo xamante ne nii yiw la fa mu daal di koy jëf katabaha allahu borom bi dina ko bind fa moom indahu fa moom ashra hasanat ko bind fukki loo xam ne ay yiiw yoo xamante ne yu rafet yu baax ay tiyaaba la koy dindal ila sab'i mooy foofu la tàmbalee fukk la tàmbalee gëm sab'i juróom-ñaar mi'a juróom-ñaar téeméer def fi ci loo xam def fi ci loo xam ne lu muy fulani la la voilà jàpp sept cent yu muy fulani ila ad'afin kathira waaw juróom-ñaar fukk yoo xamante ne nii non juróom-ñaar juróom-ñaar téeméer voilà sab'i mi'a juróom ñaar téeméeri ay fulani yoo xam ne moom lay fulani ilaa ad'aafin kasiira ci ay fulani yoo xamante ne ful yu bari fulani ko yu bari wa in ma lool mooy côté yiw wa in hamma bu dee ne daa am yéene fës yéene bëgg bi sayyi'atin jëf loo xam ne lu yii lu ñaaw la loo xam ne bàkkaar la ne way xaaral man daal sa waay exemple non man xaaral ma dem toje ji quoi xaaral ma dem daal di sàcc bi waaye gis naa ne seen kër gi ñoom dem nañ vacances quoi xaaral ma dem fa daal di sàcc quoi wa bi sayyi'a lool exemple la bari na yu ñaaw yi léegi mu bëgg a def lu ñaaw falan ya'malha waaye mujj koo def daal katabaha allahu indahu hasanatan kaamila borom bi daf koy bindal li nga xam ne yiw boo xam ne tiyaaba loo xam ne di lu baax lu rafet loo xam ne lu mat sëkk wa in hamma biha waaye bu dee dafa am nag li nga xam ne mooy yéene nga fës yéene jublu ci ne day dem sàcc biha bu yéene loolu le fa amilaha mu dem sàcc kër gaay wala sàcc leen bu boobaa katabaha allahu borom bi tabaaraka wa ta'aala dina ko bindal sayyi'at xasatan waaxida benn lu bon kese la koy bindal voilà mu ngi noon mu ne nag al imam an-Nawawi rahimahullah mu ne rawahu al-Bukhari wa Muslim mu ne hadith bi rawahu sonoona ko al-Bukhari al imam al-Bukhari wa Muslim ak al imam Muslim fi sahihayhima ci seen ñaari sahih yi ci la ko bi haadihi al xuruuf ci kaddu yi ma fi indi ci baat yi ma ko indee ci xaraf yi ma ko indee léegi nag al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne fanzur lii muy lay wax ne la fanzur ay waay bàyyil xel ta xoolal seetantalal ta xool yaa axi yow sama mbokk mi jàng xadiis bi waffaqani Allah ya na ma boroom bi dëppale wa iyyaaka dëppale la yow tamit ilaa azimi lutfillah waaye yal na ma dëppale te dëppale la xoolal rek bàyyil xel te settantalal jëme xool jëme si li nga xam ne màggaayu ñeewante borom bi tabaraka wa taala wa ta'ammal te nag na nga seetlu hadihi al alfaaz kaddu yi nga xam ne moom la wax ci hadis bi wa qawluhu léegi nag mu commencé di la waxal yooyu nag gis nga waxam di mu ne moom borom bi tabaraka wa taala indahu fa moom loolu mu ne isaaratun day nekk loo xam ne day junju ila al i'tinaa'i biha ci li nga xam ne loolu mooy yitte ak dayo gi nga xam ne moom la jox ak yitte gi nga xamante ne nii loolu la jox jëf gi nga xam ne moom la jaam ba di jëf wa qawluhu waxam bi mu wax ne kaamila ne da koy defalal xasana bu mat sëkk yiw bu mat sëkk li tawkiidi mu ne lool da koo def ngir feddali wa shiddatil yantina te day day day day wanet it tarut ni nga xam ne noo nee la yittewoo jëfu jaam bi waqaala fi sayyi alwal mooy ci côté yiw bi waqaala mu wax moom borom bi tabaraka wa taala fi sayyi'ati ci bi nga xam ne moom lu ñaaw lu mu bëggoon a def la wala lu mu jot a def allati hamma biha nga xam ne dafa am yéene def ko waaye summa tarakaha waaye nag mu far ba ko lan la ci bi wax mu ne katabaha allah borom bi tabaraka wa taala de dina ko bind indahu fa moom hasanatan kaamila hasanatan ab yiw ak mbaax kaamila gu mat fa atkadaha mu daal di feddali wax ji bi kaamila ne xasanatan yiiw yamul a xasana waaye mu ne kaamila bu mat sëkk wa in amilaha mu ne waaye nag bu dee jëf na ko kàddu gi mu wax ci xadiis bi ne wa in amilaha bu dee ne jaam bi dafa jëf li nga xam ne mooy mooy bàkkaar boo bële mu yée moo amoon yéenee def ko katabaha allahu ba bi dina ko bindal ne atan benn ñaaw ñaawteef benn bàkkaar waahida benn dong mu ne fa akkada taqlilaha bi waahida mu daal di feddali li nga xam ne mooy ak tuuteem mooy bu ñaaw bi benn mu daal di koy feddalee bi waahida bi ak néewam bi waahida ne benn kese kottu walam yu akkidaha te daal di wu koy seddaleel bi kaamila waxul ne bi kaamila waxul sayyatin kaamila dane benn dong te waxul kaamila bu mat sëkk fa lillahi waay bi nga seetloo lii lépp fa lillahi waay waay borom bi wa taala dong la alhamdu mbooleem sant wal minna ak booleem xéewal subhaanahu waay gàcc ngaalaama moom la nuhsi sanaan alay manuñoo takk te manuñu sax sanaan nekk ñoo xam ne dañu koy bàkk alayhi matal li nga xamante ni ne manuñu matal li nga xamante ne nii mooy li nga xam ne mooy tagg mooy mooy mooy mooy kii nu mu tudd euh, njukkeel gi nga xamante ne nii moom lañ ko war a njukkeel moom borom bi tabaraka wa taala mooy ne sant ko dëgg-dëgg niñ ko war a sant ci yoon dëgg dëgg